bismillahi rahmaani ñoo ci netteeb téeméer beeg juróom ak juróom-ñaar sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaraloo nee nañu kaas goblet la ko daan wax ñoo ci netteeb téeméer bi ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett sëriñ Tuubaa xaadala am na ñu mu waxoon bu ngeen demee na ngeen fonk kafek suba lu ngeen bëgg a ñoddi ñoddi mooy xëcc ñoddi leen ko ci kafek suba lu ngeen di dàq dàqi leen ko ci wargaw ngoon ngoon yaakaar naa ni mooy ginnaaw tisbaar ba timis war nañoo xam ne ñaari naan yi bokk na ci may sëriñ Tuubaa yi xaadalawoo law maxtaar loo lu réy la loo xam ne li ci nekk moom rekk moo ko xam ak boroomam subhaanahu wa waaye ñun li mu ci wax doy nañu sëkk walaw alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loo daana wax hadiya kuyul nag la nag mooy Ah, kuy boog mooy maanaam nag wu rëy sarax kuyul xar la mooy xar mu rëy kon ñaar yooyu wute nan hadiye moo gën a màgg sarax loo rek lay xamle teewul lu ci ne warees na koy def te koy saxal man nag teqale gi ma am ci ñaar yi mooy hadiye mooy li ngay joxe ngir sëriñ bi bu dee ngir laneen muy sarax wala alam ñoo ci netta téeméer bi juróom-ñett fukk sëriñ ba radiyallahu anhu taala mas naa tàggu sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo ni ko daa am lu xew ci ay taalibeem ba tax ñu woo ko ci yoon sëriñ bi ni ko boo demee na fexe ba bu fa wax lu dul dëgg sëriñ Basiiru radiyallahu nee na ba mu demee lu ñu ko laaj mu ni leen xamuma ci dara waaye mbir ma yéwén lool sëriñ bi moom lu dugg nopp lu dugg noppeem noppi na am ay jafe-jafe wala sëriñ bi lu mu dégg noppi naa am ay jafe-jafe rawante naag ci ak njabootam waaye da koy jàngal ëllëg bu demee ba lu mel noonu gaar ko wala mu gaar keneen nu muy def fi mu ne li ñu war a xam mooy gàpp yépp gàkk yépp mi ngi bàyyi ko ci tere yàlla subhaanahu wa taala gàkk yépp mu ngi bàyyi ko ci tere yàlla subhaanahu wa taala tiraanga yépp mi ngi bàyyi ko ci jëfe ndigal yàlla subhaanahu wa taala su ko defee seytaane nag waxtu wu nekk day def ci sam xel ni def nii wala wax lii mooy maye nangam te loolu mu lay digal du maye dara ak lu mu nuru nuru lu jub moo tax sëriñ saalixu yàlla na yàlla yokk leeram daanañu wax lu bari dee leen topp ndigal tey bañ a topp am xel wala alam ñu ngi ci netteeb téeméer bi ak juróom ñett fukk ak benn sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar laxoo reen di loj la ko daan wax xëy na mu yërmandeem ju bari ndax baatub rendi daa metti ci moom te loolu sax lay gën a nuru ndax am na ku mës a ñëw ku mu ku mu mu laaj ko ana diw ba mu ko nee deena dani ko yow ni nga koy tàggee gën a metti su ko defee loj moom ni koy jëfandikoo ci baat yi mooy rey giléem xeetu reyin la ci giléem wala alam ñoo ci ne téeméer bi ak juróom ñett fukk ak ñaar Sëriñ Tuubaa xaadalaw daana wax daana wax mën na wattal wattal mooy wattu wala ak ak mat na wattal mën na wattal wala mat na wattal mooy ci gàllaaj dawul wax gàllaaj da daa wax mën na wattal wala ak mat na wattal ci gàllaaj mat na wattal ci gàllaaj wala mën na wattal ci gàllaaj sëriñ bi day bàyyi xel boroomam subhaanahu wa taala ci lépp moo tax waxinam loo ci dégg màggu yàlla subhaanahu wa taala nga ciy déggee du jël lenn itam di ko delloo ci kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala wala ñu ci nettali téeméer bi ak juróom ñetti fukk ak ñett sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo daana wax loo bëgg gàncaxam mooy ay xobam da nga koy ji ji mooy suul ko ci suuf loo bëgg gàncaxam daal da nga koy ji soo ko jiwul du sax sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaar laxoo dañuy firil alxuraan dañu ko diggal tey ji nag dañuy xamal ni jëf lu baax mooy maye teraanga ak ajjana jëf lu bon mooy waral mbugal ak sawara boo déggee mu daan wax lu waaye def boppam mooy lii fi mu ne kenn tooñul kenn moo tax ku ko man del taxoo muñ kon da nga mucc da nga jariñu wala alam ñu ñe ci netteb téeméer bi ak juróom ñett fukk ak ñeent Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo bi muy sanc Tuubaa da daan wax bu guddee na kii tàmbalee suratul baqara kii tàmbalee suratu mariam suñu àggalee mu wax ka dale woon suratul baqara faral àggal ka tàmbulee mareem mu ni ko tàmbuleel baqara uti mareem lii dañuy xamal ni alxuraan rek ak dundal yoonu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko tax a sanc dëkk bi du leneen melo wi itam dana xamle ni tudd yàlla lu mu bari bari du doy walaaw alam ñu ne ci téeméer bi ak juróom ñett fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo bu masaan di julli bu ne allah akbar baat bi day riir di dem ku neexoon baat la day xumm ba mel ni gaynde njaloor yaakaar naa mooy gaynde gu réy lool neex ba mel ni mbulóor xëy na muy am picc wala lu ñu miinoon ñu bari dañuy jooy ngir neexu njàng mi ki ko nettali nee na sëriñ bi jiite na ko ay yoon ci lii la ñuy xame ni war na ku nekk muy jéem kem kàttanam ci neexal njàng mi ñu ñëw ci téeméer bi juróom ñett fukk ak juróom benn sëriñ tubaa xaada lawoo law maxtaara lawoo mas naa wax ku ñuy wax moodu faal yaay setal sama pénc wax ko ko ñetti yoon mu ni ko sam pénc du taq ba ñu koy setal xanaa daa tol ni dañu ciy barkeelu rek sëriñ bi ni ko setal sama bëre bi day waral setuk adduna ak alaxira daa mel ni sunu borom subhaanahu wa taala bu lay far bu lay fay day nuroole fay gi ak jëf ji moo tax ku bëgg a set da def loolu Modou Fall doon def radiyallahu taala li ko sëriñ bi wax itam danañu xamal ni loolu mu doon def mënees na ko ci bërëb yépp ndax sëriñ bi xaadalawoo law maxtaara lawoo sama bërëb yi la ko wax bërëb yi sëriñ bi mooy tuuba ak li ko wër ak bépp bërëb bu ñuy jàngi alxuraan ak xasida yi ndax waxoon na ni bépp fu ñuy jàngi xasidaami ma nga fa walaw alam